waan Shaddaad ibn Aws radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala sayyidul istigfaari an yaquula al-abdu allahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta xalaqtanii wa ana abduka wa ana alaa ahdika wa wa'dika mastata'tu a'uudu bika min sharri maa sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi danbii faghfir lii fa innahu laa yaghfiru dhunuuba illaa anta man qaalahaa fi nnahaari muuqinan bihaa famaata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli aljanna waman qaalaha min alleyli wa huwa muuqinun biha famaata qabla an yusbiha fa huwa min ahli aljanna rawaahu albuxaariyu rahimahu llahu taala abu bibaa'in madmuumatin summa waawin wa hamzatin mamduuda wa maanaa uqirru wa a'tarif kon alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu bunt biñ nekk ba léegi di chapitre trois cent soixante-onze di babul istighfar suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ hadis mille huit cent soixante-quatorze bi mu ne woon wa an ibni Mas'udin radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qaala astaghfirullaha alladhi laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa atuubu ilayhi ghufirat dhunuubuhu wa in kaana qad farra min az-zahf walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu ci suñu bunt bii nag di wax baabul istighfaar bunt bii di wax ci bunt bi wax sàkku njéggal ci yàlla waaw imaam nag tëddil fii xadiis bi nga xam ne nag mooy xeetu ñaan yàlla njéggal yépp bi nga xam ne moom la yeneen saasalam salaam tudde ne mooy seen sang nag waaw <laughs> bi nga xam ne yeneen saa ci boppam moo ko tudde na nag say sayyidul istighfar waaw bi nga xamante ni mooy sangu ñaan borom bi njéggal bi nga xam ne boobu moo ci gën a màgg mooy bii allahu akbar moo ci ëpp njariñ ngir ki koy utiliser kiy wax kàddu gi te moo ci gën làmboo maanaa yëpp yi ngay fekk ci yeneen kàddu yëpp waaw allahu akbar xam nga bii passé biñ waxoon màgg na <laughs> te moom lañ fàttali léegi hmm? bu sëy nam nu maçon bi ku ne astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh ñu jéggal la mbooleem sa bàkkaar yi même bu dee ne bokk na ci bàkkaar yooyee daw li nga xamante ne mooy ci toolu xare waaw riwaay imam al-Hakim bi bi Ibn Mas'ud moom boobu foofu moom la solo bii wax na ne la Zayd mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moo ko solo wa radiyallahu an foofu la la wax moom da cee alxayyal alazim alazim la ci boole hmm? astaghfirullah alazima alladi laa ilaha illa huwa alxayy alqayyuma wa atubu ilay mu nga loolu liñ ci waxoon màgg na waaw waaye nee na bii mooy seen sang <laughs> waaw bii ma mooy seen sang mooy seen sang kon lan lay wax mu ne muy xadis mille huit cent mu ne waan Shaddad ibn Aws mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Seydina Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu waaw waaw mu ne anin nabi yi muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na sayyidul istighfar sangu sàkku njéggal borom bi mooy lan an yaqula al abdu mooy jaam bi wax lii ne allahumma e borom anta rabbi yow yaay saa borom yow dogg waaw borom bi yow lay jaamu yaa ma bind lépp lépp yaa ma ko defal yaay saa la laa ilaha ant amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ñàkk koo jaamu di indi ay lor illa anta ku dul yow xalaqtani yaa ma bindu dong kenn defu ci touche de meewam wala mu am lu mu ci lu mu ci participe yow yaa ma bind borom wa ana kanta man mii abduka sa jaam waaw man sa jaam laa ana ala ahdika te man maa ngi ci sa kaw pacte ba nga jëloon ak ñun mooy ñu lay jaamu duñ la bokkaale waaw ca yawma alastu bi rabbikum waaw ba borom bi jëlee pacte na tax duma seen boroom ñu ne ko xaalu balaa ñu jaam ñu ne ko balaa ah kay waaw maa ngi ci kaw pacte boobee wa wa'dika sa digge bi nga digle ne ki nga xamante ne moo respecté pacte boobee la ko ci dig maa ngi koy gëm te maa ngi ciy ne di ko xaar muy sa ngëneelu dong goo xam ne moo jóge ci yow di tukki di di di ñëw ci ñun waaw wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ah sama kem kàttan nag laay nekke nag ca engagement bu ma jëloon sama kem kàttan waaw bi jéem sama kem kàttan nag waaw mooy ndax wa ma qadarullah haqqa qadri jaam yi eh, ñoom nattuñu yàlla dëgg-dëgg niñ ko war a natte kon mu ngi noonu a'udhu léegi nag comme que nag sama gàttañ loo ngoog ndax mastataatu moom bu duggee mooy wane ne dafa woo ko ni mu mën a ware ndax kenn na ko manul kon nag a'udhu maa ngi ñëw ci yow borom bi di laqu min sharri ma sanaat yi nga xam ne yu ñaaw la yoo xam ne maa ko fii jëf de ta nga tere ko waaw dundu gii nga mën di daal jaamuloo ma sa bopp yu ñaaw yi ma ci dëkke maa ngi ñaan nga jéggal ma ko waaw abu ulaka maa ngi sax di reconnaître imaamu Nawawi rahimahullah mu ne abu ubi ba in madmuna madmuuma mooy baala boo xam ne mooy euh, damma lañ ko def voilà summa ginnaaw gi waawun mu am waaw wa hamza après hamza mooy da lay wax niñ koy takke niñ koy binde wax bokkoon na lim ne moo tax bokk na ci liggéey yi muy def ci téere waaye mam duuda waawu woobu day yokku de abu day day gudd day day rëcc abu mu ne maanaam mooy uqirru wa a'tarif mooy reconnaître naa maa ngi saxal di reconnaître di nangu ne lii de maa def kon abu bi dambi maa ngi reconnaître sama bàkkaar yi ma fi def waaw xam nga àll euh, mooy euh, yi nga xam ne comme ni mu tudd sànk rek a'udhu bika min sharri ma sanat abu ulaka maa ngi reconnaître bi ni'matika d'abord bi ni'matika alayya bal wala beneen bi maa ngi reconnaître bi ni'matika sa xéewal gi nga defal mooy awul dara lu ma am loolu na ci sa xéewal la jóge lépp sa xéewal la waaw waaw li nga xamante ni yaa ko takkal ak man ndax jaam bu nekk borom bi moo takkoo di ko jox di ko tëbb ay xéewal yoo xam ne moo mooy tax mu man fee ne xéewal yooyu nag taqoog man nga taqaleeg man abu laka bi ni'matika alayya maa maa ko reconnaître borom bi sa xéewal yu mag yi nga xam ne moom nga ma dotti waaw waaye nag wa abu ubi zambi maa ngi reconnaître tamit beneen mbir mooy sama bàkkaar wa abu ubi zambi maa ngi reconnaître samay bàkkaar waaw Allahu akbar yi nga xamante ne moom laa mooy ñaaw kii fi ma dëkke kon nag faghfir lii borom bi yàlla nañ ma jéggal ndax boo reconnaîtrewul ku jàpp ne moom il moom moom il top ah voilà moom lépp lu war a def def na ko kooku nan lay ñaan jéggal kooku du naan jéggal ah parce que da jàpp ah, fii man man j'ai tout fait ah non foog reconnaître al i'tiraf reconnaître moo tax abu bidam bi kon nag faghfir lii borom bi maa ngi lay ñaan nga jéggal ma fa innahu ndax dëgg-dëgg kat la yaghfiru dhunuba du jéggale bàkkaar yi illaa anta ko du yow de waaw yi mu ne gis nga boo toogee julli jot julli woo woor jot wooroo wala lu la yàlla digal defoo ko bul yaakaar ne mbindeef moo la koy jéggal ban mbindeef day say problème ak ni mbindeef ak mbindeef moom nu mu tàll nu mu màgg màgg màgg est-ce que sa problème ak moom la mukk waaw moom lañ doon wax alhamdulillah loo def ak caay-caay ba pare naan Serigne diw dinañu jéggal Serigne diw moo lay jéggale moom nga amal problème ah fii mu ne yaakaar nga ne sa ñàkk julli problème mu Serigne diw la wala yow sa problème la sa digganteeg sa borom léegi kon sa borom boobu kay moo la ko mën a jéggal xanaa sa mbokku jaam sax boo ko tooñee moom di ko ñaan mu jéggal waaye rien que borom bi moo la tere woon nga def lool nga def ko yow duubul jéggal nga war a laaj. war nga ñaan sa borom mu jéggal la benn ba pare ñaan waajoojee mu jéggal la foofu la la mbindeef di jéggale mais li nga xam ne sa digganteeg sa borom la loolu da dul affaire mbindeef ba moom moo lay jéggal waaw faghfir lii kon nag bi ma reconnaître samay bàkkaar faghfir lii yàlla nag ma jéggal ndax fa innahu la yaghfiru dhunuba illa illa ant kenn du fi jéggale bàkkaar yi yow léegi nag wax jaay lii mooy lii mooy ñaan bi mooy sangu ñaan njéggalu borom bi allahumma anta rabbi la ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant léegi yoneen saasam bi mu waxee lii mu ne man qaalaha fi nahaari ku wax lii ci bëccëg gi mooy bu euh, bëccëg gi di xar di tàmbali boo ko waxee mais muqinan biha mooy nga gëm ko paa ay ah, ah, ah yow moom gëmu affaire bi non <laughs> ay ah, nan lañuy def dañ ñu wax ñuy def nañ def nañ def rek moo gën ñàkk a def yow moom bokkoo ci ñi dane ku ko wax ci bëccëg gi bi biha gëm ko waaw gëm ko fa maata am ci yaqin leer ke lii nii mu génn àddina ah yawmihi fa maata min yawmihi mu génn àddina ci bésam boobee ci journée boobu qabla an yumsiya laata muy mu muy ngoon di jot fa huwa min ahlil janna koo dina bokk ci waa janna mu ne wa man qaalahaa ku ko wax minal layli ci guddi gi waaw wa huwa ta moom itam muuqinun bihaa moom tamit mu fas ko mu dëggu ci mooma ah, mu gëm ko boyegi looluy xew fa maata mu génn àddina qabla an yusbiha ci guddi gi laata muy xëy fa huwa min ahlil janna koo gën a bokk ci waa àjjana voilà mooy moteuru lépp kon mooy al niyya innamal a'malu binniyya waaw jëf yépp ak wax yeeg yépp ci yéene bi la yéene yéene ba tax nit ka di ko def looloo ca am solo mooy moteur ba moo tax yeneen saa saa fii leeral ne muuqi nana il faut waa ji mu gëm ko waaw bu dee nag gëmoo ci dara yow sax gëm yàlla gëmoo ci dara nii fii mu ne dangay kii rek eh. waaw waaw saa amee problème daal lay wax yi waaw gëmu ko noonu sax waaw eh, ah, wax kooku yow kenn waxu la mu ne kon xadis baa ngi mu ne rawahu soloona ko al Buxaari di al imam Muhammad ibn Ismail amirul mu'minin eh, radiyallahu ta'ala anhu léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong moo ko solo lëkk suuf abu u loolu gisoon nañ ko sànq ñu ne la déedee sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad indi na ko ñaari bërëb ci musnad bi ci musnadu shaamiyin xadiisu Shaddaad ibn Aws hmm, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaw te riwaay imaam Ahmad boobu mooy leeral que ne bi mu wax ci ne nahaar bi ne nit ki bu dee da koo wax hmm, man qaalaha fi nahaari loolu tekkiwul ne mooy ci bëccëg gi noonu moo tax mooy boo xëyee moo la ma ne la bu kii bi di xar la jour bi di xar moo tax imaam Ahmad foofu dane qaala in qaalaha ba'dama yusbihu muqinan biha thumma mata kaana min ahli aljanna wa in qaalaha ba'dama yumsi muqinan biha thumma mata kaana min ahli aljanna voilà mu ne bu dee da koo wax ba'dama yusbih mooy bi mu xëyee boo xëyee rek boo ñaan bi mën nga koo wax waaw bu xajar gi bu fajar gi xaree rek yow ñaan bi mën nga koo wax waaw ba'dama yusbih noonu mooy lay leeral ke ne bu la waxee ne la nit ki bu ko waxee min nahaarin qaalaha fi nahaari loolu la ci jublu waaye bu la lool rawee kenn du la ne bon yow ba ba yow ba fajar gi door a xar yow nga doon xarn yow moom bee boobu ko fi wax nel déedéet waaw boo ko fàttee tamit man ngaa xëy sax teel a xëy boo fàtte ko boo ko fàttee ba ci bëccëg gi waxal bu ci saxel demee ndax man nasiya salaata yow bu dee julli bi gën a màgg nga xam ne ba xam nga lii moom ñaan gi li muy bari bari bari doole du farat waaw amul du kenn du ne képp koo xam ne nag waxu ko di nga am bàkkaar te boo fi faatoo te waxoo ko di nga dugg jahannama déedéet loolu moom moom loolu <laughs> voilà am nay ngëneel waaye àggul ci nekk farata yow bu dee li gën a nekk farata muy julli moom boo ko fàttee lu la borom bi wax boroom bi dane la boo ko fàttee yoneen saa salaam mu ne man nasiya salaa aw naama an képp koo xamante ne nii fàtte na julli wala mu nelaw ba mu weesu fal yusalliha mata zakaraha na ko julli jamono ji nga xam ne ci la ko fàttale ko laysa lahu dhalika laysa alayhi dhalika illa laysa alayhi ghayru aw kama qala alayhi salaam mooy amul leneen luy tegu ci kawam lu dul loolu mooy na ko fay na julli ci saas boo ko fàttee kon loolu mooy li nga xam ne mooy noonu la kon mooy nit ki bu ko fàttee ci suba gi mu xëy bon fàtte ko nekk ci yitteem ba fàtte ko ba ci na ko wax waaw ngoon gi it na ko noonu bu ngoon gi bu bu gi xaree ah, mën na koo wax bu ko fàttee même ba ca biir lëndëm nga mën na koo wax loolu lépp loo xam ne nit ki lu mën a wax la kon al imaamu ahmadu ibnu muhammad indi na ko ci ñaari bërëb kon musnadu shaamiyin hadithu shaddad ibnu Aws rahmatullah alayhi waaye na ko noon al-imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moom da ko indi ci baatu illaa wajabat moom ay wajabat lay wax waaw mu ne laa yaquluhu moom bi mu ko indi mbax mu ngi ko indi abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun min mu ne boo xoolee ni mu ko ni dane bon bon euh, Shaddad ibn Aws moo jarul càllale bi moom imaam Abu Isa radiyallahu anhu mu ne euh, yonent bi an nabi sallallahu alayhi wasallam qaala lahu mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam dane ko alaa adulluka ala sayyidil istighfar ne ko ndax duma la tegtal ci li nga xam ne mooy sangu ñaan jéggal yàlla allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'tarifu bi dhunubi bi aw li dhanbi bi dhunubi mu def ko lu bari hmm? faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mu ne laa yaquluha du wax kàddu gi ñaan gi ahadukum kenn ci yéen hiina yumsi bu xëyee bu bu gontee fa ya'ti alayhi qadarun qabla yusbih qadar boobu nag mooy faatu mooy dogalu yàlla du kenn du ko wax dogalu yàlla miy faatu dikkal ko laata muy xëy illaa wajabat lahul janna loolu àjjana dina war ci moom mooy borom bi dina ko waral mi dara warul dina war lool dugal ko àjjana mu ne walaa yaqulu haa du ko wax xiina yusbihu bi muy xëy fa yatiya alayhi qadar dogal daal di koy dëkkal mooy dee qabla an yumsiya laata muy gont illaa lu dul wajabat lahul janna lu dul ajjana dina war ci moom voilà kon yooyu yëpp imaamu Tirmidi noonu la ko ndee waaye na ko noon al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi daal dina koy indi euh, kon al imaam ñoom ñoom ñii ñëpp nag ay benn bërëb lañ ko indi lañu ko indi ñoom ñëpp benn bërëb lañ ko indi ba mu des al imaamu Ahmad comme niñ ko waxee moo ko indi ci ñaari bërëb al imaamu al Buxaari rahimahullah mu ngi ko indi kitaabu da'awaat baabu afdali istighfaar wa qawlihi ta'aala istaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaaran yursilis samaa'a alaykum midraaran wa yumdidukum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaaran voilà fii la ko indi moom al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a kon mu ne mu haddasanaa Abu Ja'far mu ne non Abu Ma'mar <laughs> mu ne ala wazni Ja'far mais du Ja'far Ma'mar ah, mu ne nettali nañu Abu Ma'mar ni Abdallah ibn Amr ibn Abil Hajjaj Maysara Abu Ma'mar al-Basri at-Tamimi rahmatullahi alayhi nga génn àddina la 224 qaala mu ne haddasanaa Abdul Waarisi mu ne gi ñett ma Abdul Waaris di Abdul Waaris ibn Sa'iid ibn Zakwaan at-Tamiimi wal-Anbari mawlaahum al-Basri gane àddina 102 génn àddina 180 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa al-Husayn mu ne ki ñu nett mooy al-Husayn al-Husayn ibn Zakwaan al-Mu'allim ah, al-Awdhi al-Basri rahimahullah génn àddina 145 ci li gën a dëgër qaala mu ne haddathanaa Abdullah ibn Burayda voilà mu ne ki ñu nettal mooy Abdallah ibnu Burayda di Abdallah ibnu Burayda ibnu al Abu Sahl al-Marwazi al-Qaadi nekkoon frère Sulaymaan voilà yàgg nañ leen fi gis gane àddina la quinze ci xilaafa Seydina Omar radiyallahu anhu moom nii moo euh, xeex bi voilà moom lañ doon wax kenn ki bam <laughs> benn jaam bi ñëw fekk baay ji euh, Burayda ibnu daal di koy libéré ne ko soxna si am na doom mu ne ko libéré naa la mu kontaan ba daal di koy libéré <laughs> bi mu paree noonu rek ah niñ nee nii léegi keneen ñëw waaw <laughs> ah, beneen jaam ñëw ne ko sa doo sa soxna si am na doom mu ne ko am na ku la ci jiitu mu ne ko déedéet kii beneen doom la waaw <laughs> ah, Seydina Burayda waxul dara Seydina Umar ne ko looy xaar ah libéré ko comme na nga libéré woon ki nga xam ne moo jiite woon Euh, muy kon moom ak frère bi di ak Souleymane Ibn Burayda moom nii nag gane quinze génn àddina cent quinze rahmatullahi alayhi kon kooku ma Abdallah rahmatullahi di doomu Burayda kon saxaaba boobu ibn al-Husayb radiyallahu anil jami' an Bushayr ibn Ka'b al-Adawi yaa ngi fàttaliku Bushayr ah Bushayr ibn Ka'b Allahu akbar moom sûrement war nga ko fàttaliku bi ñuy gis eh, kii. xadiisu Imraan ibn al-Husayn bi nga xamante ne nii ci la doon wax ne ne yonent ba lay qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hayaa'u laa ya'tii illaa bi xayr ne Seydina Imraan radiyallahu anhu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na al-hayaa'u lii di kersa laa ya'tii du indi du indi illaa bi xayr du dul yiw Bushayr naan ko maktubun fil hikma fil hikmati inna min al hayaa'i waqaara wa inna min al hayaa'i sakina <laughs> fa qaala lahu Ibrahim radiyallahu anhu uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tuhaddithuni an sahifatin <laughs> Allahu akbar <laughs> waaw Allahu akbar eh, Bushayr mii la woon <laughs> moom la woon mais <laughs> Ibn Ka'b naan ko ah waaw bind nañ ci xikma mooy ci téere yi quoi ci sagesu téere yu njëkk yi kene waaw waaw waaw alxayaa de waaw kersa de ah minal inna minal xayaa bokk na ci kersa ci ci mooy dalay mayu téyu wa inna minal xayaa bokk na li nga xam ne kersa dina la ko may sakina ak dal Seydina Imran mer ne ko yow maa ngi la naan yonent bay saa saa nee nga may nettali ci sa këyit yi <laughs> Bushayr moom moo nekk nii walillahi alhamdu wal minna kon Bushayr <laughs> Bushayr ibn Ka'b moom al-Adawi moomu <laughs> moo nekk nii te boobu gisoon nañ ko fi ci Riyad bi mu ngi ci uh, as-Sahihayn kon al-imam bu ñëwaatee fi ñu kon Bushayr moom nag moo nekk nii <laughs> mu ne kon Abdullah ibn Burayda Abdullah ibn Burayda an Bushayr ibn Ka'b moo jële ci Bushayr ibn Ka'b al-Adawi la wax muy Bushayr ibn Ka'b ibn Abi uh, al-Himyari al-Adawi ah, Abu Ayyub ñi ne Abu Abdillah uh, al-Amiri al-Basri rahimahullah mu euh, muxadram la woon nag fekk woon na jamono yonent bi alayhi salaatu salaam waaye jotu koo gis ku dëgër la woon waaye keroog li mu def moo tax gisoon nañ foofu bañ koy gis Imran daa mer bi kii ba bañu ne ko non ah moom de xaw ma lu ko dal waaye ci ñun la ànd mooy euh, ci ñun la bokk quoi mooy du borom pas-pas bu baaxul ak yooyu de waaw xaw ma <laughs> parce que Seydina Imran di wax muy insister quoi Seydina Imran mer quoi radiyallahu ta'ala anhu euh, <laughs> kon Bushayr booboo nekk nii génn àddina après les années euh, avant avant les années quatre-vingt-dix kon muxadram la euh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda hmm? waaw léegi moom kon Bushayr ibn Ka'b al-Adawi qaala mu ne haddathanii nettali na man dong Shaddad ibn Aws muy Shaddad ibn Aws ibn Thabit ibn Munzir ibn Haram ibn Amr al-Ansari an-Najjari al-Khazraji moom en fait kii euh, frère wu Seydina al-Hasan ibn nekkoon poète yonent bi alayhi salaatu salaam sha'iru nabi sallallahu mooy baayam frère hmm? voilà moom mii euh, baayam li gën a dëgër mooy euh, Aws saxaaba la woon voilà moom saxaaba la woon ñenn ñi dañ dañuy ji sikki sàkk est-ce que est-ce baayam saxaaba la woon wala déet waaye loo li gën a dëgër mooy ne moom mii Shaddad baay gi tamit di Aws radiyallahu taala anhuma moom daal dinay eh, eh, saxaaba la waaw waaw Shaddaad ibn Aws nag xadiis bi kese la am ci Sahih imaamul Buxaari waaw comme ni imaam al-Haafiz Hajar wax mu ne wa laysa li Shaddaad fil Buxaari rahmatullahi alayhima illaa haazal xadiis al-waahid mu ne moom amul ci al sahih imaamul Buxaari benn xadis bi kese la solo moom jële ko ci nen saa sala kon muy Shaddaad ibn Aws kon ibn Thabit kon frère u Seydina Hasan ibn Thabit di Aws ibn na Hasan ibn Thabit Aws ibn Thabit voilà ibn Munzir na Haram bokk ci waa Lansaar ci waa Banu Najjaar al-Xazraji rahmatullahi alayhi ñi ne Abu Ya'la ñi ne Abu Abdirrahman génnaat ne la 58 am na ay wuute radiyallahu ta'ala anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne sayyidul istighfar an taqul mu ne fii noonu la wax yeneen saa saa ne sangu ñaan yàlla jéggal yi mooy nga wax allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'uuzu bika min sharri maa sana'tu abuu'u laka bi ni'matika alayya wa abuu'u bi zanbii faghfir lii fa innahu laa yaghfiru zunuuba illaa anta qaala wa man qaalahaa mina nahaari muuqinan bihaa famaata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil janna wa man qaalahaa mina al-layli wa huwa muuqinun bihaa famaata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil janna kon walillahi alhamdu wal minna hadis bi hadis bu rëy mooy li ñu waxoon ci bi yeneen saa moo ko tudde sayyidul istighfar te xam nañ ne lépp luñ tudde sang mooy sangu lépp waaw boo gis nañ keroog yeneen saa saa bi naan ana sayyidu waladi aadama man maay sangu doomi maam aadama yi alayhimu salaatu wassalaam kon moo gën ci bi façon ñaan njéggal yi bu ko yore saa sallam tuddee kon sayit mooy tamit loolu moo gën ci ñaan façon yi ñuy ñaan njéggal yépp sayidul istighfar ñaan njéggal gi nga xam ne mooy sangu yeneen yëpp mooy nit ki wax lii mu tax ay kàddu la yoo xam ne nañ ko miinal suñu làmmiñ yi fexe ko man te di ko dappetoo waaw ñu wax ko ñetti yoon allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'uudu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant benn allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'uudu bika min sharri maa sana'tu abuu'u laka bi-ni'matika 'alayya wa abuu'u bi-dhanbi faghfir lii fa innahu laa yaghfiru dhunuuba illaa anta ñetteel dernier allahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'uudu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu laa yaghfiru dhunuuba illaa ant loo lii lu rëy la nga xam ne Seydina Shaddad ibn Aws moo ko nettali nii mais am na yeneen saxaaba yoo xam ne daal nañ koy nettali xadiis bu mel nii comme ni imaam al-Tirmidhi bi mu ko solowee te waxoon ni mu ko solowee sànq rahmatullah alayhi dana wa fil baabi an Abi Hurayrata ah, wa ibn Umar wa ibn Mas'ud wa ibn Abza wa Burayda radiyallahu anhum kon saxaaba yépp taxaw solo muy Seydina Abu Hurayra Seydina ibn Umar radiyallahu anhum Seydina ibn Mas'ud ibn Abza ak Burayda radiyallahu anil jamii waaw ah, Allahu akbar ta ah, Allah Allah waaw ba pare am na boo xam ne na tamit booy booy tudd waxal waaw <laughs> na nga ko wax kon loolu lu am am solo la quoi allahu akbar ba pare lim ci digle lim ci digle lii la waaw walillahi alhamdu wal minna léegi euh, moo tax bokk tamit ci azkar yi nga xam ne nit ki bu ñëwee bay mooy azkaru booy tëdd bokk na ci ñaan bi tamit azkaru naw euh, ki an naw mi bokk na ci même bi nga wax ko te pourtant loolu it ci guddi gi la mais ngir am solom li mu am solo quoi waaw li mu am am solo beneen saa salaam euh, non beneen bi la beneen bi la <laughs> beneen bi allahumma alim al-ghaybi wa shahada voilà mais bii moom mu ñaar kese la boo waxee boo xëyee ak boo kiiwee yow boo ko waxee loolu rek tekkiwul ne bon benn yoon boobu man loolu rek laa koy wax mooy man nga ko def man mooy lii ku ko def. lii mooy wird <laughs> waaw lii lañ naan wird wird mooy loo xam da nga koy takkoo mu am waxtu woo xam ne nga koy def ñu xam ko voilà nga koy def ngir sa borom dappetoo ko mooy lii yeneen saa salaam dañoo jox wird gi waaw ñuy wax kàddu yi saabuñu bu ñu xëyee ak saa bu gonte nit nag lu mu ñàkk ñàkk nag euh, euh, yitti ak yooyu ak tamit yenn yi xanaa bii moom mën naa jàpp ci bii nag waaw ne man daal yoon saa saa comme que nee na mooy sayyidul istighfar sangu ñaan njéggal yàlla man daal naay def minimum waaw lu mu naw naw xanaa bu ma xëyee ak bu ma gontee dinaa mën a wax lii nag bu dee mokkaluma ko bu njëkk bu dee man naa liir ma koy xool di ko wax di ko liir boo ko defee balaa une semaine wala boog bu ko weesoo borom bi insha allah nel def nga mokkal ko waaw nga man di ko wax roye ko sa yonente alayhi salatu wassalam euh, mi nga xam ne moo ko tudde noo ne sayyidul istighfar allahu akbar kon mu ngi noonee walillahi alhamdu wal minna kon mooy seen sang waaw yeneen yépp man nga ko dugal ci bii te bii làmboo na ñoom ñépp jaam wax lii waaw gis nga yeneen saa salam mooy ñu ni tam ku ko xam boo koy xamal nit alaa adullu ko comme ni mu wax ndax du ma la tegtal ci riwaay imaam at-Tirmidhi biñ gis sànk ndax du ma la tegtal waaw alaa adullu ko alaa sayyidil istighfar ndax du ma la tegtal ci sangu ñaan yàlla njéggal yi moo tax loolu jarula yu ama am solo la ñu ciy bàyyi xel gis ni nga koy jàngale nit ki mooy ak yërmande ak cofeel gu rëy alaa adullu ko ndax du ma la tegtal waaw loolu dañ ciy jàng ne kunuuz yooyu tamit nit ki bu ko amee bu mu ko rënk ngir boppam waaw am yoo xamante ne nii yu mel nii la xam ko ci sunna te te yu sunna yi moo yeneen saa salam ko joxee jox na ko ñëpp loo xamante ne nii moom la côté bi nga xamante ne moo la maroon a gaañ ci sikkar loolu yëpp yeneen saa yi mu joxe loolu lépp benn amul amul kenn koo xamante ne nii dina topp zikkar yi rot ci alquran ak sunna ñu naan waa ji daa sikkar ba dof loolu doo ko gis foo dégg ñu naan daa sikkar ba dof bokkul ci yooyu waaw léegi nag moom mu jël ko di ko def te respecté ña ko ko ka ka lam te war a respecté wala ka ko jox côté ba nga xam ne moo ci mën a lore côté boobu soit moom amul sax capacité wu xamul lool sax wala teggiwu ko ci moom ndax jaarul fi war a jaar ngir jot yu sunna yi nag li ci neex mooy yow da roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam te kenn ñépp dëppoo nañ ne almasuru xayrun li toxal jële ko ci yonent saa moo gën loo xamante ne melut noonu waaw te li nga xamante ne moom moo ko tudde sayyidul istighfar na la fi nit gëmloo ne moom am na loo xamante ni ñaan njéggal gu gën li yonent saa salaam tuddee sayyidul istighfar jox ko saxaabaa ni saxaaba yi yëpp jële ko ci moom mu jox ko xeet moo tax léeg-léeg nit ñi dañ fiy nekk bàyyi yii di seet ay ay yoo xamante ne yow yow yow liñ lay wax waxal rek xamoo mooy ay kaddu yu yoo xam ne moom lañ lay wax waaye comme que nit ñi léegi wal iyaazu billah daa nekk jamono te mu jóg jamono nit ñi daanaka jaamu yàlla gi affaire mercantile la ko ñu bari def waaw sikkar yeeg alxuraan yeeg lii boo ko jàngee mooy li ñu doon keroog aaya bii boo ko bindee sa saaku ceeb balaa jeex nga am beneen façon yu mel noonu moo neex ñu bari utuñu sax sëriñ ngir al ajjana ndax nañ reste nañ ko bu bari ba pare walla iyaazu billaah wala ngir jege yàlla loolu du seen affaire xam nga lu tax ñu koy pour mu leen di assurer seen mbir àddina te sa mbiri àddina moom soxla woo am sëriñ ngir mu dox waaw loolu moom yaboo mu leer te ñépp ko xam tubaab bi amul sëriñ ah <laughs> tubaab bi amul sëriñ te moo la gën a dox leen ay projet yi mu yor moo la gën a sophistiqué le fou waaw <laughs> ah te ngi dox te amul benn sëriñ xam nga lu mu daa def gestion ak jàng métier moom kii ak tamit xam ne fii lay jaar rouage yooyu mu jaar jeex na ñun nag wala iyaazu billaah ngay gis ci ñun ñu bari ñu ne dañuy ut sëriñ ci nii lañuy wax naan ay nangam ne dara si ngir seen mbiru àddina kese la baax na ba buñ demee ci moom mbiru àddina kese lañ koy wax waaw waaw que sëriñ bi man de sama digganteeg sama borom dama ci am benn kii daal am naa problème ak julli daal teewlu ge yooyu du seen affaire yooyu doo gis gars di ko laaj non non ko waxtaane non loolu du seen affaire parce que ñoom pour ñoom yooyu te tax mooy euh, te tamit beneen affaire na mooy même pour dugg àjjana soxla woom sëriñ ci sa salam xadiis aay yi muy wax ngir dugg àjjana moom daa simple yu bari la waaw sëriñ lu gën a kawe àjjana moo tax ñu koy ut mooy borom bi tabaaraka wa moo tax voilà ngërëmu yàlla azza wa jalla ngërëmu yonent salaam ki nga xamante ne pakk-pakk yi mën a dox sa digganteeg yooyu nga atteindre ko te lu koy teggil ba teg sa loxo ci yonent bi sa loxo yonent saa salaam koo loola tax ñuy sëriñ mais eh, yi mu ne koo wax sax comme ni ma la ko fi woon gars yi koy saa yi est-ce que problème kan moo fi yii mooy lan. ma ne la waaw parce que yoonu nit ñu sell ñi lañ travertir la ñu yàq léegi.